le plus grand menteur fa qaala kàcckat narkat bu mag bi fa kaana fii ma haddathana mu ne bokk na keroog li nga xam ne moom la ñu jàngal xamal ñu ko qaala mu ne yati mu ne dajjaal day ñëw wa huwa mu alayhi an yadkhula niqaab al madina te fekk xaalam bu ñëwee dañ koy xaraamal mu dugg yoonu Medina yi bay agsi fa yantahi ila ba'd as-sibaax allati tali al madina mu wàcc ci suuf yi nga xam ne mooy avant Medina foo xam ne dafa wow ba pare xamaale euh, dara du fa sax ba pare mu xawaale amaale xorom nga xam ne daanaka garab du fa sax mu wàcc foofu quoi voilà léegi nag bu fa wàccee campé foofu waaw fa yaxruju ilayhi yawma idin rajulun waaw waaw gisoon nañ ne bu ñëwee foofu Medina après dina may ay de terre di am ba naafiq yi daal di génn naafiq bu góor ak bu jigéen bu nekk gi yéeféer yi ne xees daal di laamu soo woon keek dajjaal ca mbedd ma léegi nag après loolu la naan nag après fa yawma euh, fa yaxruju ilayhi yawma idin rajulun après am benn waay boo xam ne day génn ci moom huwa xayrun naas bokk na ci ñi gën ci nit moo gën ci nit ñi jamono ju aw min xayrin naas wala bokk na gën ci nit ñi jamono fa yaqulu lahu mu ne ko day génn Medina ndax banu faa dugg dégg na dajjaalan ci biti mu ne eh xaaral xaaral ñu dem ci dajjaal mu dem agsi waaw am na riwaay yoo xam ne waa Medina waa jullit ñoo fa nekk dañ naan ko déet sëñ bi na ko dëw diw bul dem bul dem parce que dajjaal wuuru na voilà wuurul dajjaal non mu ne waay yow bàyyi leen <laughs> mu daal di dem génn ci moom fa yaqulu lahu bu ginemee gis dajjaal gis nga fii da koo xaw a tënk ne ko ashhadu annaka dajjaal alladi haddathana rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne maa ngi seede ne yow yaay dajaal bi nga xam ne yow la ñu yonent bi alayhi salaam daal di woon nettali am nettali fa yaqulu dajjaal dajjaal ne eh ara'aytum in fekk dajjaal am na bu ne non dajjaal ñoom ñi ko wax mooy gaayam yi parce que sa waay mu ngi ñëw di ëstëbee du temps waaye kii ñu jàpp ne mooy yàlla sa waay di ko jaamu benn waay jénne fee di fontu naan naan naan naan naan yow mi yaay narkat bi ñu yoneen saa salaam waxoon dajjaal nag ngir faire diversion ak tamit daal di fël waxam doot fële mën a leen é yéen laay waxal waaw <laughs> waaw wute naag ñi nga xam ne comme l'imam al-Hafiz Hajar mu ngi koy euh, souligner ci al-Fath li muy saraa xadis bi que ne ñi nga xam dañ naan jullit ñi ñoo wax lool ñoom la doon wax lii naan yéen est gisu ngeen ne bu dee ne dekkil naa kii ndax da ngeen di sikki sàkk ci sama mbir ne que may yàlla fa yaquluuna laa ñu ne ko non loolu mooy gaayam yi duway jullit ah am nañu borom xam-xam nag yoo xam ne dañ naan bon loolu lenn ci euh, jullit ñi la woon mais taqiya dañ koo defoon ngir nëbbatu walla wala laa sikku sàkkawuñ ci ne da ngay kàcc mais foofu lañ ci yem moom mu jàpp ne lee lay wax ndax waxul lool tawriya faytu tawriya la mais du loolu ndax am na riwaay yu leeral ne fa yaqulu dajjal li awliyaihi dajjal wax ñi nga xam ne ñooy parandoom yi mooy ses soldats nag mbooloo yi muy àndal ci yahuud yi gaa yi ak ñoom ak jigéen yi léegi nag mu ne leen <laughs> ndax bu ma rayee kii ñëw di ma def di ma di ma ndax di ngeen sikki sàkka ci sama mbir ñu ne ko mukk qaala fa yaqtuluhu mu daal di koy rey summa yuhyihi ginnaaw gi mu dekkil ko fa yaqulu mu ne ko xiina yuhyihi bi nga xam ne ci la ko dekkil waa ji ne ko wallahi ma kuntu fiika qattu ashaddu basiratan minni al an ne ko way ma ne yow lii nga fi liggéey nii yépp maa ngi wàcc yàlla ne ma masumaa deñ tey laa gën a tar di am lu leer nañ ci yow am clairvoyance ci yow que ne yow yaay kaddaab bu mag bi yaay narkat bi nga naan lan qaala fa yuridu dajjal an yaqtulahu fala yusallatu alayhi mu bëgg koo bi du ko jàppanal mais mbiru dajjal jeexul fii Euh, xam nga ne après day avancer yoonam <laughs> daal di dem di wër après ba ba euh, euh, baytul maqdis ca baabu ludd fa ko ko Seydina Isa ibn Maryam di faate voilà kantaan nan la ko faate am na ñu naan bi xarbatihi ci ab xeejam am ñu ne non Seydina Isa ibn Maryam rien que bu gisee dajjal dajjal bu koy xool dajjal day seey day seey day seey ba jeex <laughs> dajjal day mel ni suukar gis nga suukar bekk suukar bi dugal ci ndox mu tàng noonu la dajjaal bi mel imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ngi tudd loolu voilà que ne loolu li siiw mooy loolu ci dajjaal dajjaalay deewe noonu waaw am na rek lenn ci suraax yi naan euh, comme ci hadith Sayyidina Nawaas ibn Samaan bi mu naan da koy topp après mu ray ko ci baabu lu du am ñu naan bi xarbatihi mais loolu ñoom gisuma loolu nag fan lañ ko def mais imaam al-Hafiz Ibn mu ngi naan kii nga xam ne moom la ñuy faate noonu mooy deewe noonu nga xam ne dañ koy xool euh, Sayyidina Isa ibn Maryam da koy xool bu xoolee dajjaal bu ko seen bët rek. dajjaal day seey di seey di seey di seey ba jeex voilà <laughs> wallahu ta'ala a'lam léegi kon lii mooy riwaay imam kon gis nañ ni kon xew-xew bii nii yonent saa salaam Seydina Abu Sa'id wax mooy biti Medina la woon waa ji ci biir Medina lay génne ala saakine afdalu salaati wa léegi waxoon nañ la imaamul Bukhari léegi dane war a wal Bukhari ba'dahu bi maana imaamul Bukhari da soloona leen li ci maanaaw xoolal imaam al-Bukhari rahimahullah moom mu ngi ko ni kitaabul fitan indi na ko fu bari baabul la yadxulu dajjaalu al-Madina mu ne haddathana mu ne haddathana Abul Yaman mu ne nettali nañu Abul Yaman daal Hakam ibn Nafi' Abul Yaman al-Bahrani al-Himsi rahimahullah gane àddina 138 génn àddina 221 rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarana Shu'ayb mu ne ki nga xabaare mooy Shu'ayb di Shu'ayb ibn Abi Hamza Dinar al-Qurashi al-Qurashi al-Umawi mawla Abu Bishr al-Himsi rahmatullahi alayhi génn àddina la 162 rahimahullah an az-Zuhri mu jële ci az-Zuhri gis nañ ko sànq rahimahullah qala mu ne akhbarani Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud gis nañ ko sànq anna Aba Sa'id al-Khudri ma Aba Sa'id keselo al-Khudri radiyallahu anhu annahu qala haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawman hadithan tawilan an ad-Dajjal fa kaana fiimaa yuhaddithunaa bihi annahu qaala ya'tii ad-Dajjal wa huwa muharramun alayhi an yadkhula niqaab al-Madina gis nga bii lii mooy texte gis kiiwu imam muslim biñ gis léegi hmm? mu ne wa muharramun alayhi an yadkhula niqab al madina fa yanzilu ba'da ba'da as-sibaax allati tali al-madiina fa yaxruju ilayhi yawma-idhin rajulun huwa xayru an-naas aw min xiyaari an-naas fa yaquulu ashhadu annaka ad-dajjaal allazii haddathanaa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam hadiithahu fa yaquulu ad-dajjaal ara'aytum in qataltu haadhaa thumma ahyaytuhu hal tashukkuuna fii amr fa yaquuluuna laa fa yaqtuluhu thumma yuhyiihi fa yaquulu wallaahi maa kuntu fiika ashadda basiiratan minnii al-yawm fa yuriidu ad-dajjaalu an yaqtula an yaqtulahu fala yusallatu alayhi voilà <laughs> léegi liñ la doon wax keroog ne la eh, bon hadith Abu Sa'id nag surtout bi nga xam ne ci lay waxtaan ak <laughs> Ibn Sayyad quoi <laughs> eh, jële waaye Seydina Abu Saïd fekk ma génn doon aji wala ñuy umra quoi génn Medina di aji de umra ñu dem délégation Ibnu Saïd ànd ak ñun quoi ñu jëm Makka léegi nag nee na gaa yi nekkoon am na yenn na ñu nekkoon lii Imaam Muslim na yii yëpp. ñu nekkoon mbooloo jekki gaa yi daal di kii di dem mar kii xam fu ñu dem ba mu mujj maak moom kese ñu des quoi ma ne hee eh, man daa Abu <laughs> parce que waxoon naa la yenn saxaaba dañoo jàppoon ni moom mii mooy Dajjaal <laughs> Ibnu Saïd <laughs> moom lañ jàppoon que mii mooy Dajjaal quoi mais hein bon en tout cas euh, laysa huwa bi Dajjaal quoi loolu moom du Dajjaal. léegi nag mu ne moom daanaka moom pare woon na tuut mu rey boppam sax xaru parce que li ko gaa yi di tuumaal mii dafa garaaw quoi naan moom mooy jàll alors la pare na ibnu léegi nag nee na mu utal ma <laughs> am lu ma doon jàppale utam sow dem ñëw di ma jox ma naan ko noonu daal bi daa tàng quoi te man naan man Abu Saïd di naan <laughs> soo mu tàng <laughs> dafay la ñu cause problème quoi nee na waxu bëggoon lu dul rek bañ a naan mu bañ maa jox moom ma naan. après nag ci la ma doon wax naan di di jàmbat nag di mer di di ñaawlu le fait que nit ñi jàpp ne moom mooy dajjaal quoi waxoon nañ ko ba passé mu ne yow xanaa yow yéen waa lan Lansar kan moo leen gën a xam xadiis Yonent bi alayhi salaatu salaam est-ce ngeen Yonent saa salaam mu ne dajjaal du dugg Medina waaw ko waaw mu ne man mii du Medina laa jóge ma ak yow nii ñu ngi nii. te nee woon na kenn du dugg Makka du maa ngi nii maa ngi yow fu ñu jëm la lañ jëm na laa jóge du dugg Makka te ñaari dëkk yooyu yeneen saa salaam nee na du ko dugg te nee woon na da jàll mais moom du am doom te man sama doom mu nga Medina ma bàyyi bi may génn di ànd ak yow sama doom a nga fa <laughs> léegi nag <laughs> <laughs> moom la après nag yii mu nëxëral sabab affaire yi ci man quoi lëntël affaire yi am na kii daal ba yow <laughs> ibnu Sa'id daal sawaay man dama lëntël benn bi nee na ma ne ko tabban la <laughs> saaxiral yow yow taskare ñel na parce que bu finalement dane ko man nag dajjaal xam naa fan la nekk instant bii kañ lay génn yooyu yëpp man mii Ibn Sa'id xam naa ko nee na ko ne tabban la nag <laughs> yow tos kare ñeel la <laughs> waaw waaw ko man xam naa man Ibn Sa'id wallahi inni a'lamu al-ana huwa wa a'rifu wa ummahu <laughs> allahu akbar allahu akbar léegi foofu nag la doon wax Ibn Sa'id dane bi foofu la doon waxee ne eh, kii eh, ibnu ne ko ne ko yow eh, Abu Sa'id Abu Sa'id yéen kan moo leen gën a xam xadiis yonente bi alay saa saam xanaa yonente saa waxul ne yahud la mooy moom dajaal yahud la yahud la ça veut dire quoi moom yahud yi lay àndal waaw mais est-ce que moom ci cosaanu yahud lay jóge exactement loolu wax ji yenu na ne mooy que le fait que ñoom Euh, gis nañ ba muy génn ci bilaadu Xuraasaan Ispahan ñoom lay àndal te tamit fu mu jaar ñoom lay ànd te moom lañuy ñuy gën a xaar voilà mu ngi noonee quoi kon loolu wallahu ta'ala a'lamu bis-sawaab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab waaw <laughs> léegi nag kanta waaji yi kan la mooy ki génn ki génn ñëw ci dajjaal xam nga loolu gisoon nañ ko ci hadith euh, euh, euh, an-Nawaas ibn Simaan bi mooy waajooju rek du ñëwoon doon ree waaw bim naan summa yad'u rajulan rajulan mumtali'an shabaaba fa yadribu bi sayf moo benn waay boo xamante ni ku fees dell nekk ci dëggu jënam jëne sam mu dóor ko jaasi loolu nga ne mais attends dina la même bi na soo ko loofu jaasi gi mooy jaasi la ngoo xam ne daa amaale si waaw ba pare benn bi day dóor ba pare daal di koy dóor euh, mooy def lu gaa yi te mbir mi mooy nit ki bu dee njiit bi daa def nit ñi lenn man nañ ne moom moo ko def voilà ñu président Abdoulaye Wade est-ce président Abdoulaye Wade moo taxawoon nekk foofu di gas ak defar ak ak teg goudron bi non moo tax dajaal bu ñëwee fa mu dóor ko mooy dajaal day dóor mooy gaa yi gis nañ fi danaan gaa yi aywa defal leen ma ko nii waaw benn bi moom ci woppam moo koy génn. voilà mooy après kooku la woon rek mu dóor ko bu daal di koy daj daj fa yaqtahu jazlatayn mu dóor ko mu dóor ko toj euh, ñaari kii ramyatal gharab yaa ngi fàttale summa yadoo mu woo ko nag ne ko acce mooy dekkil ko waa ji ñëw fa yuqbil wa yatahallal wajhu yadhak mu ñëw di ko ree di reetaan waaw loolu la fa baynama huwa kadhalika lool nag ci foofu nag la yonent la la suñu borom bi a Seydina Isa Isa ibn Maryam waaw loolu la après mu wàcc fële ci sharqay Dimashq léegi Dajjaal nag day jóge foofu côté Medina gi mu nekkoon ba defoon kii lool après nag di dem Jérusalem nag di fa jéem a dugg foofu nag day dajeeg Seydina Isa ci baabu ludd nag mu daal di koy halak voilà mu ngi noonu mooy même kii bi rek léegi nag soo ko kooku mais kooku mooy kan ah kookee mooy kan ñu ne la loolu daa am ay kii Abu Ishaq <laughs> Imam Muslim bi mu solowee xadiis bi Abu Ishaq mi nga xam ne moo jëlee xadiis bi ci moom te ama Abu Ishaq mooy ca suuf comme que moom moom moo mooy riwaay imaam Muslim moom moo ko soloo ci imaam Muslim saxiix bi moom waxi boppam bi mu ëndee bi mu gis sànq néew mooy bu eh, bu bu eh, daal di rayee waa ji daal di koy dekkil naan ko hé waaw bi muy wax gaa yi est-ce bu ma rayee kii di ngeen sikki ci biir mi ñu ne ko noonu mu ray ko ba pare daal di koy dekkil waaw waa ji ne ko tey laa gina am clairvoyance lu leer te ne yow mii ab kàcc kan nga mu bëgg koo reyaat du ko man kenn du ko jàppandal duñ ko sëmbërtal ci kaw waa ji foofu nag la ne qaala abu ishaq abu ishaq mi jële sahih imam muslim ci imam muslim ne qaala abu ishaq abu ishaq nee na yuqaalu inna hadha ar-rajul huwa al-khadir alayhi salaam ne waa ji nee nañu que ne mooy al-khadir alayhi salaam al-khadir moo ka àndoon ak sayyidina Muusa te suuratul kahf ka muy nettali yàgg nañ ko fi gis gisoon nañ ko fii ci Riyad bi am ñu ne moom la xam nga gisoon nañ fi boroom xam-xam yi di wuute est-ce que Al-Xadir mu ngi dund ba léegi ah parce que kooku jamonoy Seydina Muusaa la fekk woon quoi moom la loon ca Majma al-Bahrayn mu naan ko hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda ndax duma ànd ak yow ngir nga xamal ma li nga xam ne moom ci li ñu la xamal muy ëpp jóg mu naan ko mënoo muñ di man di muñ. alxadir wa am nañu ne Abu Ishaq mii da ne kooku waajooju nee nañu ne alxadir la léegi nag Abu Ishaq boobu mooy mooy Ibrahim ibn Sufyan mooy ki nga xam ne moo jële xadiis bi ci euh, Sahih imam Muslim ci boppam boo ko riwaaye jële ko ci imaamu Muslim Abul Husayni rahmatullah alayhi léegi nag sauf que loolu daa am imaamu Nawawi da ne nag lii nii nga xam ne moom la Abu Ishaq wax moom daa jàppale mbir mi parce que imaamu yi daa bokk ci boroom xam yi nga xam dañoo jàpp Euh, bon euh, euh, alxadir mu ngi dund ba léegi alayhi yi gisoon nañ ne moom daa jàpp ne noo alxadir dundatul voilà moo tax imaam an-Nawawi mu ne mu ne wa kaza qaala Ma'mar fi jaami'ihi fi athari hadha al-hadith kama dhakarahu ibn mu ne lii Ibrahim ibn Sufyan di Abu Ishaq wax ne nee nañu ne ko waa jooju génnoon ñëw ci dajjaal alxadir la alayhi salaam loolu Mamar daal na koy tudd ci jaami'am bi ci euh, après mooy topp ci xadis bii nii su xadis bi nii comme li nga xam ne Ibn Sufyan noonu la ko tudde ah muy Ibrahim ibn Sufyan mu ne wa hada te lii tasrihun lu leer naññale minhu ci moom bi xayaatil Xadir alayhi salaam Imaam Nawawi ne lii moom day leeral ci lu leer di wax moom waxam ju leer te ne al Xadir mu ngi dund ba léegi wax huwa sahih mu ne lool mooy li gën a dëgër loolu romboon nañ yooyu Imaam An-Nawawi gisoon nañ ko fii mu doon dëgëral loolu am ñu ne mukk te te ci gën a siiw ci loolu mooy Imaamul Buxaari daa jàpp ne non alxadir dundatul voilà alxadir moom dundatul Imaam al-Hafiz Ibn Hajar li muy saraa lii nii bon ginnaaw bi nga xam ne après ci la doon wax ne al Imaam Abu kii Abu Abdillah al-Qurtubi borom at-Tazkira mooy borom tafsir bi dafa juum ne kii Abu Ishaq as-Sabi'i la sauf que boobu la ko wax waaye sauf am na beneen moom dafa euh, wax na ne feneen ne noo kii Abu Ishaq bii la mooy Ibrahim ibn Sufyan waaw moo tax imaam al-Hafiz na Hajar ne damaa foog ne kon loolu sabu xalam la parce moom waxoon na feneen ne kooku Abu Ishaq bi jëlee du as-Sabi'i bi nga xamante ne mooy taalibi ñoom euh, al-Bara ibn Azib bi tabi'i du ko du ko waaye ki mu doon mooy abu euh, muy Ibrahim ibn Sufyan bi nga xam ne taalibi imaam Muslim la woon moo jëlee woon Sahih bi ci imaam Muslim léegi nag mu ne kon lool bu bu dee daa wax feneen te euh, ne lii du mooy asabi yi loolu euh, sabu qalam la war a doon mooy xam naa bi muy bind daa bëgg def Ibrahima euh, kii Ibnu Sufyaan mu juum Abu Ishaq mu def te ne asabi yi mëne la waaye waxoon na moom imaam al-Qurtubi borom tafsir bi comme lële te ñoom al imaam al-Qaadi Iyaad rahmatullah alayhi ak ñooñu ñëpp ak imaamu Nawawi leeral nañ te ne Abu Ishaq bii mooy Ibrahim ibn Muhammad ibn Sufyan ñu koy wax Ibrahim des fois ibn Sufyan di tëb Muhammad bi az-Zahid dëggu woon ga àddina lool nekkoon ci nga xam ne moo solo xadiis bi ci al imaamu mooy saxiix bi ci imaamu Muslim rahmatullah alayhi léegi nag lii nii euh, parce que liñ naan ah, ah, euh, imaam kii imaam al-Hafiz Hajar mu ne waka mooy xadiisu Maamar bi mu doon wax sànq. bi imaamu Nawawi doon wax mu ne moom la Ibn Hibbaan moo ko solo ci yoonu Abdurrazzaq an Ma'mar mu ne kaanu yaraw na annahu al-Xadir boroom xam-xam yi am na ñoom dañ doon gis ne kooku jeune boobu al-Xadir la alayhi salaam waaye ku mel ni imaam Ibn al-Arabi dana mukk fan la al-Xadir waaw moom daan ak imaam al-Buxaari te na al-Xadir dundatul waaw moo tax imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne wa qaala Ibn al-Arabi sami'tu man yaqulu inna alladhi yaqtuluhu ad-Dajjaal huwa al-Xadir wa haadhihi da'wa laa burhaana lahaa waaw <laughs> ay ibn al-Arabi taalib imaam al-Ghazali al-Maliki la moom moom Maliki la taalib imaam al-Ghazali la woon rahmatullah alayhima mu ne man dégg naa ñenn ñi naan képp koo nga xam ne moom la hadis bii di wax que ne moom la dajaal di rey noon après dootu ko mën a rayaat bi mu ko dekkilee kooku mooy alxabi mu ne loolu ak woote woola boo xam ne amul benn preuve bu ko wane waaw waaw waaw bon léegi imaam al-Hafiz nag fexe na lii ne bon amaana ñoom loolu ñu wax li tax ñu wax lool li yeneen saa salaam ne daa am benn riwaay boo xamante ne mais sauf que riwaay boobu à vrai dire defe naa dëgër que ne yeneen saa salaam da doon wax ne amaana kenn ci koo xam ne fe gis na ma daal di dajeeg dajjal daal di dab dajjal ñu ne loolu comme que alxadir kon mu ngi dund te fekke na jamono yeneen saa salaam xam naa kooku lay doon mais dañ naa ne loolu ci boppam moo dëgërul voilà loolu moo dëgërul voilà loolu moom lay fa waaw euh, euh, léegi euh, bon léegi nag mu ngi naan amaana li li ko mën a nëx nëxal wax jooy rek mooy dana shaabun mumtali'un shababan comme si bu an-Nawaas ibn Simaan bi wala Samaan que ne jeune la alors que al nan lañ mën a waxee jeune la mu ne sauf que xanaa ñu ne rek al-Xadir daa da ko borom bi daf koo defal xasaa'is jagle boo xam ne day reste nekk jeune mu ne waaye loolu nag wax ko ku ko wax daa soxla dalil. waaye bon lii euh, à vrai dire mooy que ni Ibrahim ibn Muhammad ibn Sufyan wax na ko riwaaye Ma'mar bee am nañu ko wax yuqaalu mooy loolu yëpp xam nañ ne bu dee ci wàllu xadiis moom loolu dëgërul Ibrahim ibn Sufyan gis nañ moom taalibe imaam Muslim la kooku bu dee nee nañu léegi yi ci digg bi yow bu dee ne taxawal aljahaabida ci boroom xam-xamu xadiis yi ñooy wax nga xamante ne mooy koo xam ne taalibe saxaaba la bu dëgg na daal di ne moom euh, euh, euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais xamul kan moo ko wax ñuy seet wax jooju ne wax ji dëgërul parce que am na rupture lan ngay xalaat koo xam ne xoolal taalibi imam Muslim mu ne nee nañu loolu dëgërulul dara waaw dëgërulul dara bu dee moom côté hadis moom riwaaye Ma'mar bi tamit dégg nga liñ jox waaw alhamdulilah Abdur Razzaq jële ci Ma'mar rahmatullah alayhi mu ne kaanu yarawna annahu al-Xadir dañ doon gis ne al la mais. kan moo gis ak kan lan mooy càllale boo xam ne bu dëgër la ba ci sallallahu waaw du ñu leen lu jombu la waaw loolu jombul allahu xadir est-ce mu ngi dund wala dundatul loolu euh, boroom xam-xam yoo xam ne mooy dañ naan ñoom dañoo dajeeg moom mais est dañoo dajeeg moom ça veut dire mooy dund gi ñu yor nii la yor waaw am na ñoo xamante dañuy dajeeg ay ñu nekk bar sax fii ci àddina bi ah ay nit ñoo xam ne faatu nañ di leen seet si ñuy waxtaan di dajeeg ñoom ci loo xam ne du gént ah pas gént waaw am na ñoo xam ne dañuy nit ñu ay ay nit yàlla yoo xam ne dañuy dajeeg ñoom di waxtaan ak ñoom mais est loolu le fait loolu di am ça veut dire que faatuwul waaw loolu laa la doon wax ba leneen bu dee ak daa am leneen loo xam ne moo ñëw di dalil bu leer buy wane daal alxadir faatuwul te loolu leerul ah. parce que bu doon dalil la bu leer imaamul Buxaari yi du ci dogoo noonu que ne alxadir dund dund dundatul alxadir moom dundatul voilà moo tax loolu mooy muhtamal lu mën a yenu la lu mën a nekk la waaye tamit ñi ne tamit ne loolu comme ñoom imaam al Buxaari ñoom imaam Ibn al Arabi al Maliki rahmatullah que ne loolu moom ay wootewu la surtout imaam Ibn al Arabi mooy seen waxi du lu ñu mën a fële noonu. ci mooy boo ko fëlëngee rek indil li nga xamante ne mooy lu koy leeral waaw waaw kënañ diw nee na loolu mooy diw ku nekk man ngaa gëm waxi ku la neex waaw koo xam ne am nga ci moom kóolute mu wax la nga gëm ko parce que wilaayam ak fam tollu ci yow lool mën naa nekk mais nag loolu mënoo ko imposer yow yow mën nga koo gëm ndax yow kii nga ko lool ci yonent ba lay saa saa rek la ama ah. attention que am na loo xam ne divergence dafa am am boroom xam-xam yu wax lii ñuy wax lee yow manoo ñëw imposer ne man li ñu wax lii kese am alors que que moo gën a dëgër alors que gën a dëgër fi ñu koy tege mooy foo nga am dal dalil ci alquran wala yonent bi alayhi salaatu salaam bu koy leeral sinon boo nee rek am nañu wax ñii nee nañ même bu dee ñu baax lañ mais am ñi ñi ñi wax le contraire baaxuñu du ñu ay awliyaaw si moo tax wax la joo xam ne yu mën a lu mën a yenu la. que ne loolu man na nekk xarit mais man na ko bañ a nekk alayhi salaatu wassalaam waaw képp nag koo xam ne am nga ci lu gën a leer dalil ñun on bien kii ngir déglu euh, avis boobu ak point de vue boobu ci loo xam ne nag lu leer lay tegu nekkul rek walla ci yoo xam ne ay gëm-gëm kese lay doon parce que mooy dañoo soxla lu leer voilà dañoo la lu leer ku nekk nag que nga naa wax nga jàpp ne ah man de Serigne diw laa jokk war waxee lii comme que lii nag nga jàpp loolu si loolu loolu mënoo ko ñëw imposer wax ne man sama point de vue moo jub ki nga xam ne daa wuteeg man moo juum moo juum waaye possibilité man sama bos njuumte nekk ci moom moom dëgg am na lii mooy dëgg wallahu taala alam kon fii buñ taxawee tuuti mooy dajjal gis nga kon li nga xamante ne moom la ko borom bi may mooy di ray di dekkil di rey di dekkil waaye suuf ko lool bu ko defee kii moom ba defaat ko day jeex dootu ko mënati waaw moo na après mu jóge foofu jaar feneen parce que fii moom bu fi toogee ay mbirum yàqu na <laughs> waaw mu mu jaar feneen ba ni nga xam ne noonu la ko borom bi di alake kon fitnaay masiixu dajjaal lu rëy la te gisoon nañ fii ci bi que ne yonent bi alayhi salaam liy wone que ne garaaw garaaw la mooy eh, bi nga xamante ne nii mooy bokk na ci yi nga xamante ne moom yonent bi alayhi salaam moom ci boppam daroon ñaan muslu ci masiixu dajjaal bu ma soon a julli ba pare digal jiit li ñu ñu koy def waaw gisoon nañ ko xadis 1423 xadis sayna Abu Hurayra baabu fadli dhikri boobale gisoon nañ ko bimu ne yonent saa sallam nee na ida tashahhada ahadukum falyasta'iz billah min arba'a yaqulu allahumma inni a'udhu bika min 'adhabi jahannam wa min 'adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamati wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal voilà kene bu kenn ci yéen julleete bu dañoy bay bay taaya na daal di musal muslu ñaan yàlla mu musal ko ci ñeenti mbir waaw ci jahannama safaraaw jahannama mbugalu xabru fitna yi dundu gi ak jéegi ak fitna yi ki nga xam ne mooy masiixu dajjaal te yonent bi alayhi salaam gisoon nañu masiixu dajjaal sax fañ ko jëkkoon a gis lool bi ñuy tudd keroog dañ ko fàtte mooy xadiis deux ibnu Umar bi baabu tahrimi zulmi wal amri bi raddil mazaalim mooy xam nga Seydina Ibnu Umar foofu dane woon kunna nataxaddasu an hajjatil wadaa ñun dañoo nekkoon doon waxtaane ñun saxaaba yi ci ajug tàggatoo te xamuñu woon wan nabiyyu sallallahu alayhi wasallam bayna azhurina yonent bi saa sax mu ngi woon suñu biir nee na euh, wala nadri xamuñu mal hajjatul wadaa parce que loolu amagul woon ajug tàggatoo hatta hamidallah ba ñu ajee nag ak moom mu sant yàlla hamidallah rasul rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa asna alayhi daal di koy bàkk kañ ko thumma zakara al masih ad dajjal fa atlaba fi dhikri mu tudd masihu dajjal yaatal ci tudd gën ko tudd ne ma ba'atha allahu min nabiyyin illa anzarahu ummatahu anzarahu nuuhun wannabiyyuuna min ba'dihi wa innahu in yakhruj fiikum fama khafiya alaykum min sha'nihi falaysa yakhfa alaykum inna rabbakum laysa bi a'war wa innahu a'warul ayni al-yumna ka anna aynahu 'inabatun tafiya allah mooy hadith boobu moom na deux cent cinq bi keroog bi ñuy recensé kii dañu ko fàtte woon néewuloon sax suñu xel baabul amr bi adaa'il amaana chapitre vingt-cinq non non non du non non du foofu baabu tahrimi az-zulm voilà baabu tahrimi az-zulm wal amri bi raddil mazalim muy chapitre vingt six foofu la woon foofu taxawoon nañ ci mbiru Dajjaal tuuti tamit voilà te xadiis yi nga xam ne ñooy ñëw euh, mooy yiñ la waxoon ne la xadiis bi nga xam ne mooy bu Seydina Anas bi mille huit cent dix-sept day niroog boobu que amul benn yonent boo xam ne jaar na fi lu dul xupp na ay ñoñam ah, ci loolee waaw te xadiis boobu dinañ ko gisaat sax bu Seydina Ibn Umar boobu euh, euh, li nga xamante ne nii mooy xadis mille huit cent dix-neuf mooy bu dernier bi mooy xadis boobu lay indiwaat voilà mooy bi deux cent cinq bi insha allahu tabaraka wa taala kon nag xam naa ci kaw noonu kon di wane daal mooy mooy li nga xam ne vraiment mooy musiba gi nga xamante ne moom la masiixu dajjaal déndi ci kaw suuf ba yonent bi alayhi salaatu salaam eh, ne dañ koy muslu sax ci bu ñuy taaya ñuy boole ci li nga xam ne moom lañuy ñaan ngir yàlla aar ñu ci mooy fitna gi nga xamante ne moom la almasih ad-dajjal di ëndaale kon na ci kaw noonu boobu la ñuy yem inshaa allahu taala allahu taala a'lam wasala allah wasallama ala nabiyina muhammadi waala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun